mu ne wa utiya bihi rasulullah sallallahu alayhi fa ruddal jilda fa rajaat kama mu ñëw yonent mi alayhi salaam daal di jàpp jëbi fi mu fi wàcc ci xar kanam gi mu delloo ko ba fi nekk ci jëbi delloo yéegalaat ko waaye wa asabaha bi thawbin mu daal di koy takk ak li nga xamante ne mooy ab yéere mooy mu daal di koy takk